léegi kon imaam muslim noonu la ko ndee walillahi alhamdu wal léegi nag ñu jàll kon ci xadiis bi nga xam ne nag mooy bu mujj bi di xadiis 1700 hein 1784 mooy mu ne waan jaabirin radiyallahu anhu annahu qaal na rasuulullahi sallallahu alayhi wasallam an an yutaata sayfu masluula rawaahu abu daawuda wat at-Tirmidhiyu rahmatullahi alayhima wa qaala xadiisun xasanun Allahu akbar léegi Allahu akbar ah loolu waaw mooy mu ne wa an kon xadis boobu dane imaamul Buxaari non imaam Abu Daawud ak a tirmidhi léegi laaj bi mooy est-ce que ñoom dong kese ñu ne la sëriñu imaam Abu Daawud al imaamu Ahmad ibnu Muhammad indi woon na ko ci ñetti bërëb rahmatullahi aley hmm, alayhim léegi al imaamu Abu Daawud mu ngi koon di kitaabul jihaadi baabun fi nahyi an yuta'aata as-sayfu masluula mu ne haddathana Muusaa ibnu Ismaayil kii sëriñam la woon mook al imaam al buxaari yu muy muusa ibn ismail al xaafizu al minqari yu at tabuzaki yu abu at tabuzaki al minqari al basri at abu salama rahimahullah génn àddina li nga xam ne mooy 223 rahmatullahi alayhi qaala haddathana hammaadun mu ne ki nettale mooy hammaad di hammaad ibn salama ibn dinar al basri abu salama at tamimi mawlaahum rahimahullahu ta'ala génn àddina 167 Ah, cent ah 167 la génn àddina mooy année bi kan ñoom kan génn gane àddina ñoom az-Zamin ak Bundaar <laughs> ñaari seex yi <laughs> ñaari seex yi Muhammad ibn Bashar ak ki nga xam ne mooy Muhammad ibn al-Muthanna az-Zamin bon buñ la nee seex waxwe bokk nday baaya ah. mais ñoom ñoo ñoo bokk dëkk bu ñu nekkoon Basara bokk bare pratiquement ay sëriñ bokk pratiquement ay taalibe ba pare bokk at muñ juddu bokk at mi ñu génn àddina te ku nekk ci ñoom ñaar sëriñ nga ci waa kutubu sitta ñoom imaamul Buxaari imaam Muslim ànd at-Tirmidhi euh, Abu Dawud at-Tirmidhi an ak Ibnu Maaja rahmatullah alayhi kon euh, muy kii nag moo gën a dëgër ci Hammaad yi ci wàllu euh, càllale wàllu xadiis muy Hammaad ibn Salama ibn moo gën a dëgër <laughs> voilà Hammaad ibn Zayd Hammaad moo gën a dëgër hmm? ci wàllu càllale kii nag moom moo doon kii bi quoi moom da ak cellte ko sell la woon Hammaad ibn Salama ibn Diinaar ah rahmatullahi alayhi kon nag mu ne qaala mu ne haddathana mu ne an an abi zubayr mu jële ci abu zubayr de muhammad ibnu muslim ibnu tadrus al-qurashi al-asadi nekkoon euh, mawla hakim ibnu hizam nekkoon àndandoo bu mag radiyallahu anhu hakim waxoon nañ fi ay mbiram mooy euh, sayyidatu khadija mooy bàjjanam radiyallahu anhuma kii nag abu zubayr yi moom àndandoo sayyidina jaabir loon bu mag génn àddina la 126 am nañu wax lu wuteeg lool rahmatullahi alayhi an jaabirin al makki abu zubayr makki la voilà an jaabirin mu jëla ko ci jaabir di jaabir ibn abdillah ibn amr ibn haram ibn uthalib ibn ka'b ibn ghanm ibn ka'b ibn salim al ansari al khazraji asa as-salami abu abdillah ñi ne abu abdurrahman ñi ne abu abdurrahman ñi ne abu muhammad radiyallahu anhuma di ta di saxaaba di taalibe saxaaba génn àddina la 68 dañ cee wute balaa 90 am nañu wax lool anna nabi radiyallahu anhu anna nabiyya sallallahu alayhi wa sallam naha an yuta'ata sayfu maslula at taata mooy attanaawul mooy di jël yo taata mooy lu ñuy defal doy di jël noonu di ko euh, fekk yow affaire bi dugaloo ko ci mbar mi ngeen di kii di noonu Euh, voilà loolu wóorul gi gaañante da ciy kanta al imaamu abul abu isa <laughs> muhammadu ibn isa nu sawrata tirmidi rahmatullahi alayhi mu ngi ko di abwaabul fitani an rasulillah sallallahu alayhi wasallam baabu nahyi an ta'ati sayf maslul di joxe di jël di joxe euh, euh, jaas yi ak épée yi ak yooyu xaje xeej yi ba pare dégg defu ngeen ko ci mban loolu la tere mu ne haddathana Abdullah ibn Muawiya al-Jumahi al-Basri mu ne nettali mu su nettali nañu suñu sëriñ da Abdullah ibn Muawiya al-Jumahi eh, di Abdullah ibn Muawiya ibn Musa ibn Abi Ghaliz ah rahmatullahi al-Jumahi al-Jumahi Abu Ja'far al-Basri rahimahullah génn àddina 243 am nay wut rahmatullahi alayhi qaala mu ne haddathana Hammaad ibn Salama gis nañ ko sànq fee an Abi Zubayr rahmatullahi alayhi maa moom gis nañ ko an Jaabir radiyallahu anil jamii' annahu qaala nahaa rasuulullahi sallallahu alayhi wa sallam an yuta'aata sayfu masluulan imaam al al al al at-Tirmidhi mu ne wa fil baabi an Abi Bakr mu ne xadiis bu mel nii seydina abu bakr nufay ibn alxaarisi athaqafi radiyallahu anhu daal dina koy soloo wa hada mu ne lii xadiisun xasanun garib mu ne xadiis la boo xam ne bu baax la waaye bu tumuranke min xadiisi xamaade ibn salama ci xadiisu xamaad ibn salama mu ne wa rawa ibn lahiata mu ne imaam ibn lahiade soloona hada alxadiis rahmatullah ala aljami an abi zubayr jëla ko abu zubayr an jaabir radiyallahu an aljami an bannata aljuhani mu jëla ko ci saxaaba bu ñu naan banna bannatal yi an an nabi mu jëla ko ci yonente bi alayhi salaatu salaam mu ne wa xadiisu Hammaad ibn Salamata indi mu ne waaye man xadiisu Hammaad ibn Salama mooy bi nekk nii man ci man imaam at-Tirmidhi pour man moo gën a so moo gën a moo gën a dëxëx moo gën a dëxëx voilà waaw waaw ban na moom nag moom ci lii lañu am ci moom quoi waaw saxaabu boobu moom loolee ak lii ko mi Tirmidhi tuddal daal loolu lañu am ci moom voilà <laughs> yow nga foog de ñun saxaaba yi ñu yi ñu yi ñu xam seen tur mais ñoom ñoo gën a néew saxaaba ñoo gën a néew ci saxaaba yi ah. bu kenn yaakaar ne saxaaba yi bi ñu bind ci téere yi ñoo ëpp mais yaa yaa ngi imaginer

mais ñooñu minorité lañ ci saxaaba yi mooy mooy boo jëlee saxaaba yi yépp ñun xamuñu leen ah <laughs> léeg-léeg ñoo xam koo xam dañuy wax turam mais kenn du xam mooy kan ndax amul kenn ku tudd ci moom dara ñoo xam koo xam ñoo xam nañ la <laughs> xoola maalikum nu sansan maalikum nu sansan imaam anas moo jële xadiisu isra bi jële ko ci saxaaba boobu loolu lañ xam ci moom kuy maalikum nu sansan ak lan moo doon ay mbiram imaam Seydina Anas moo ne maalikum nu saasaa moo nettali ne yoneen saasaa moo leen nettali <laughs> kon bannatal juhani bannatu miit <laughs> moom radiyallahu anhu du jigéena ah. walla góor la <laughs> kenn jàpp taabu tëju bu jeexe rek xanaa kon xamsatu nga def ko jigéen ah mbir mi doo ko dàkke ci lool de Mughira moom waxoon nañ la Mughira moom day nekk góor day nekk jigéen voilà voilà mais am na yoo xam ne moom Hamzatu moom moom moom yooyu euh, turu góor la quoi Usaamatu ah ainsi de suite léegi kon xadis baa ngi nii nii la ko imaamu Tirmidi indee gis nañu al imaamu Abu Daawuda rahmatullah alayhi léegi nag mu des léegi nañ ñëw ci njàng ci lëkkaale bi suñu xadis yi am ak bunt bi imaamu Nawawi ni mu ko tuddee tere gu ñu tere baabu nax yi waa tere googu di pointé di junju ci ab jullit arme ak lu mel noonu moo xam dangaa nekk ci sa dëgg wala dangay fo ak tere guñ tere di joxalante wala di jël ay jaasi kii di jël arme ci keneen keneen ki di jël ngeen koy joxante alors que Abdullah da ngeen koo bocc ci mbar mooy fi ñu koy dugal au ngeen dugal ko ci ngeen bocc koo pare di ko joxante. ñu ne la dañ déglu imaamu Nawawi rahimahullah ci al-Minhaj mu wax ñu léegi moom façon tere bii moom ban tere la mu wax ñu ban façon tere la quoi al al xaafiz an-Nawawi mu ne ah, mooy buntu bi ne di ko baabu kitaabul birri was-sila wal aadaab baabu nahyi anil ishaara bis-silaah ila muslim mu ne euh, wax yoneen saa saam ne wa in kaana axaahu li abi wa ummi non non avant loolu attends mu ne qawlu sallallahu alayhi wasallam wax bi yoneen saa saam ne man ashaara ila bi xadidatin fa inna al malaikata talanu hatta wa in kaana axaa hatta yada gis nañ ko ci riwaaye wa in kaana axaahu li abihi wa umme mu ne fii nekk na ci xadis bi takkiidun feddali xurmatil muslim li nga xam ne mooy ormaayu jullit bi mooy deretu jullit yàlla da koo sanctu da koo sanctuariser da koo ñoŋal loo xam ne day jëme ci tuur ko mu ne arrêté leen ko saddu zariya waaw hadis yu mel nii lay la ñu rëy ci maaliki yi rahmatullah ñu boole lool ci seen usul rahmatullah alayhim waaw ndax xormaay jullit moo màgg ba borom bi bëggul dara lu koy metti rawatina nga yor loo xam ne mooy possibilité gaañ ko ci am na mu ne loolu tere leen tere waaw wan nahyi shadid waaye xadiis bi dañ ciy jànge le fait que malaaka yi di rëbb waa ji quand même fekk bàyyiwul li muy def mooy tere gu tar an tarwihi di tiital di yóbbu fit wa tarwi ak tax taxwiif ak di tiital tarwihi yóbbu fit wa fi ak tamit di tiitloo ab jullit wa la lahu ak di ko gaaral bi maa qad yu'tihi loo xam ne man na koo lor waaw mu ne wa qawluhu sallallahu alayhi wasallam wax yonent sallallahu alayhi wasallam wax wa in kaana axaahu li abiihi wa ummihi mubalagatun fi idaaxi umumi nahyi fi kulli ahad sawaun man yattahimu fiihi wa man laa man yuttahamu fiihi wa man laa yuttaham wa sawaun kaana hada hazlan wal ibaa am laa li an tarwi al muslimi xaraamun bi kulli xaal wa li annahu qad yasbiqu qad yasbiquhu silaax kama sarraxa bihi fi riwaayati al uxraa wa la'nu al malaa'ikati lahu yadullu ala annahu xaraam kon al imaamu nawawiyu rahimahullah mu ne wax ji yeneen tubaab saar saam nag teg ci ne wa in kaana waaw képp ku pointé ab sa mbokk ab armée. malaaka yi dañ lay rëbb ba kera xataa yadaahu ba mu koy bàyyi même bu dee ne kooku sa frère la boo bokkal nday ak bàyyi nga doon na danga doon foog moom mu ni loolu moom lii moom ak jéggil dayo la ci leeral que ne lii tere bi dañ koo dañ koo joyal ci lépp waaw lépp la làmbo ci képp kenn sawaaw moo xam kooku dañ koy tuumaal ak tuuma ne na ci eh saa agresseur la wala yu mel wala koo xam ne kenn tuumaaloo am nga frère yuy fo yi fowe noonu mooy c'est pas que waa ji daa bëgg a rey frère am non mais koo tere. moo xam kadaa kaana koy def daa nekkoon haazilan di fo moo tax fii ci riwaat bi sawaa'un kaana jaddan aw maziha waaw jaddan mooy ku dëggu rek <laughs> ci li muy def waaw moo loon wax fële bi ñu doon di salaatun hazluhunna hazlun wa jadduhunna jadd waaw yeneen saa saam ne ñett ngi nga ciy fo dëgg la hazluhunna jadd jiddun wa wa jadduhunna jadd voilà ñett ngi nga ciy fo dëgg la nga ciy dëgg nga ciy dëgg dëgg la waaw waaw kon kon loolu mooy fo mooy mooy mooy mooy jàdd mooy ko oo xam ne day dëggu na nekk ci fulla ci li muy def moo xam nga nekk ci fulla foo ak ngay fa moo ci yem ndax lan ndax di yóbbu fitu way wommatu loolu dafa xaram ci bépp xaal bu man di nekk moo tax loolu kenn du ko foowe <laughs> waaw loolu moo tax bépp jeu boo xam ne day tiitloo waate l'islam da koy tere xamante ni nii day tiitloo waate l'islam da koy tere mooy benn waay nga gis ko comme li ñoo wax sànq ko arme yor bàyyi ba waa ji Eh, di di di kii di di dox di kii di fattasoog yooyu rek mu tiitalu mais même nga laqatu ci benn buntu ba mu agsi rek nga ne ko hoo rek sawaay sawaay ne hoo <laughs> après nag nga ne waaye xaar xool leen waaye léegi ñenn ñi di ko vidéo gag mais ngeen du gagge loolu ah loolu c'est pas islamique ah <laughs> dañ ko miin nag ci suñu réew yi mais non <laughs> loolu l'islam da koy tere ah. moo ne Imaamu Nawawi ne yóbbu fitub jullit moom ci lu man di demee lool dafa xaram waaw ci xaal bu man di demee waaw rawatina bu dee côté loo xam ne day gaañe arme la lu mën a faate wala mën a gaañe a ah, arme bi mën nay fonoonu far mbir mi ci ci moom de comme ni ko beneen riwaaya bi waxee waaw mu ne talak la fait que malaaka yi di rëbb kii def lii fekk bawu ko loolu day tegtaleen lii dafa xaram kon nax yu bi lu lañ ko si mooy dafa xaram voilà Allahu dafa xaram di def loolee waaw dafa xaram waaw te am na xoolal al imaamu abu abu daawuda as-sijisiyu as-sijistaaniyu te mooy xadiisu euh, kii euh, euh, nu mu tudd Seydina kii wala imaamu Tirmidi wala Abu Isa rahimahullahu taala day wax ne Seydina Abu Musa al-Ash'ari Seydina abu muusa al ashari radiyallahu anhu ah, day day nettali ne ah yonent bi aleyhi salaatu salaam dafa romb dafa gis ay gaay ah daa gis ay aw aw aw gaay boo xamante ne nii non non Jaabir la <laughs> dane marra rajulun te lool imaamul yi mu ngi ci saxiix imaamul Buxaari yi waaw rahimahullah mu ngi imaam Muslim indi na ko dane yonent bay saa saa marra rajulun bi sihaamin fil masjidi fa qaala lahu rasulullah saa saa amsik bi nisaaliha ah qaala naam waa daa romb ci jàkk ji yor ay ay ay ay ay ay <laughs> ay arme ay flèche ay yu mel noonu saa salaam ne ko eh, di nga téye ci kii bi mooy liy jamaate li ciy gaañe waa ji na ko waaw loolu nag euh, <laughs> moo tax bi ci tegu euh, riwaay beneen riwaay bi dane anna rajulan marra fil masjid sayna jaabir ba léegi radiyallahu anhu bi ashumin ci ay xeej kat abda nusulaha mooy mu ngi feeñ côté bi nga xam ne mooy jamaate moo ciy kii mu ngi ko feeñal nag dugg ci jàkkaay yore saa saa yor ci lu bari fa umira ñu digal ko kan moo ko digal yooyu saa sal ma ko gis ne ko téyel sa kii yi euh, kii yi nu mu tudd fii jam laa yax disu muslima ngir mu bañ a xoos bañ a euh, égratignure daal di mën a blessé ab jullit waaw Seyna Abu Muusa nag moo leeral waa ji lan la doon def mais mais waa ji lan lay liggéey lan lay yor ay ay lan lay ci biir jàkkaay yoneen saa salam ne xës dugg yaag say flèche <laughs> Seyna Abu Muusa ne non c'est waa ji da da ko doon saraxe quoi <laughs> da da doon saraxe jaas yi <laughs> waaw waaw moo tax yeneen saa salaam ne ida marra ahadukum fi masjidina aw fi suuqina pour wane ne lool ci jàkka ak ci mooy fépp foo xam ne nit ñi dañ fay ne ak même fuñ newul ah. mais rawatina fi ñuy gën nekk ndax foofu danger wu nga gaañ ci kenn ci la gën a bare moo tax gars yi doxantoo ay armes yor seeni pistolet mel ni ay kobo yooyu nekk ci daalu fawest loolu yu fi caaxaan la parce que nooy kiiwee di kii di jéem kii di wane ne walla tël tël nga jekke rek ne tël waa ji mu dal ci bopp benn waay waaw léegi ñu ne un ah, accident un accident de kii voilà alors que yooyu yëpp moo tax da dafa wóoru di ah mu ne yeneen saa saa ne Seydina Abu Muusa bu kenn ci yéen rombee ci jàkke ji mu ne nag du jàkkaay Medina bi rek ah jàkke yëpp aw fii suuqi naa wala ci suñu marché yi wa maahu nablun mu yor ay flèche ay arme fal yumsik ala misaliha nu téye fi nga xam ne mooy gaañee aw qaala fal yaqbid bi kaffihi na jël ak tenkam daal di jàpp foofee an yusiba ahadan ngir mu bañ a laal jam kenn minal muslimina minha shay waaw bañ ab jullit boo xamante ne ah loolu kat da koy laal bu ko defee mu am problème lii lépp daa nekk loo xamante ne Euh, euh, euh, lu kii la voilà waaw benn riwaay bi moo ne waa ji dafa romboon yatasaddaqu biha <laughs> waaw dafa duggoon ci jàkka ji ngir daal di saraxe li nga xamante ne mooy flèche yooyee waaw waaw ngir daal di koy saraxe waaye nag yoneen saa salaam gis ko nag ne ko eh, ne ko ne ko ne ci kii bi waaw loolu lu lu am am solo la parce que euh, bon day wane ne tamit loolu mën nañ koo saraxe mooy arme mën nga koo saraxe parce que bon c'est ko doon jox pour nit ñi nga xam na ne gars yi c'est pas pour rayante seen biir mais pour bu xare ameeg yooyu voilà moo taxoon moom mu yoroon kii yi nag di saraxe li nga xam ne mooy euh, arme yi mais yeneen saa saa nag gis ko ne ko ne ko ne ko waaye da ngay téye sa kii bi mooy mooy <laughs> fii gaañaate <laughs> fii gaañaate da nga koy téye dégg nga <laughs> mu ne ko waaji na ko waaw waaw naa ko téye waaw noonu la waaw kon gis nga ni mu grave quoi yow imagineel bu dee ne yow kiy junju kiy junju ki pointé arme lañ tere mu def lool waa léegi ki nga xam ne moom daa ñëw ba jam ko nit nag ci lum tey kooku moom dañ koo jëllale moom waaw <laughs> moo tax yeneen saa sam doon wax naan sibaabul muslimi fusuq wa qitaaluhu kufr waaw mooy daldi euh, naan ŋàññ ab jullit ak génn topp la waaye kantaa ñëw ba koy rey moom loolu xeetu kéefir la waaw wala topp wala wa nan la ko wala tuaadi man taraahu man laa ilaha illa bul noonu koo xam ne gis nga gémmiñam mu naan laa ilaha illa waaw mais boo ñëwee nag ba jàll foofu ba yor ay arme di ko jëmale ci nit ki loolu moom mooy yow qad jaawazta al waaw yow vraiment nekk nga koo xam ne dépassé nga vraiment vraiment vraiment borne yi waaw waaw Allahu akbar loolu loolu moom mooy euh, yow li nga def daa nekk loo xamante ne nii ak tere bu rëy rëy rëy moo ci nekk waaw waaw ndax boo dox dox loo ba seytaane daal di lay yàq seen diggante far nga jeera fa dekki mer rek daal di koy dóor jaasi ji walla jam ko ah te dóor boobu nga ko dóor loolu de la ci boroom bi toppee mooy dugal na la ci sawara wal iyaazu billah moo tax mu ne ndax nit ki bu ko defee fa yaqamu fi xufratin minan naar bu ko defee mu tàbbi ci benn kàmb ci kàmb safara yi xatta di ko joxante xam nga ñuy joxante ay jaasi xadiis Seydina Jaabir bi mu ne lool bu leen ko joxante fekk ñu bocc ko waaw xatta ki nga xam ne ci waañ la nekk jottali ma paaka bi waroo jël paaka bi ñëw ne ko nii loolu yëfu ñàkk loolu mooy ñàkk xel doo jël fi fi fii dagg ak fi ñaw naan ko nii am waa léegi moom fan lay téye fii dagg lay téye loolu du xel mooy da ngay jéemale da ngay féetale fi ngay jàpp yow ngay jàpp denn ko bi féetale ko fi moom mu am fu mu jàpp foofu mu jëmale ci sa yow yow xam nga ne moom doo jam sa bopp loolu moom neex na la voilà <laughs> alors que boo ko féetalee nit seytaane man na ci la moso rek nga ne ko cuut <laughs> waaw toq deret boobu lu muy ndaw ndaw deret bu baree ci yem bu ci nekk mën laa yóbbu hël sa hëlkate wal iyaadu wal iyaadu billaahi waaw waaw waaw moo tax yonent bay saa imaam ahmad dafa solo na ko noon al imaam al bazaar ci beneen wàll xadiis bi jële sëy Seydina Jaabir mu ne anna nabiyya saa saa marra bi qawmin fii majlisin yasluuna suyuufan yata'aatawnahu baynahum ghayra maghmuum fa qaala alam asjur an haadhaa idhaa salla ahadukum as-sayfa falyaghminhu aw liyu'tihi axaahu thumma liyu'tihi axaahu yonent bi saa saa dafa romb ay gaay <laughs> ñu ngi nekk benn benn bërëb bu ñu toog benn place léegi nag di bocc jaas yi di joxante ku nekk di jox sa moroom jaas kii di jox kii di jox yonent saa saa gis leen. amul mbar mi mooy defuñ ko fi ñu koy dugal defuñ ko fi ñu koy fi ñu koy dugal fi ñu koy dugal waaw yoneen saa sam leen est ce que jàngiwu ma la woon ci lii terew ma leen woon ngeen di def yi bu kenn ci yéen bocceetee jaaseem na ko def ci mbar mi ba pare bu mu ko ñëwati di ko génne noonu na ko def ci mbar mi ba pare door koo jox mbokkam voilà moo tax imaam Ahmad solo ba léegi ak imaam at-Tabarani ci sanad boo xam ne imaam al-Hafiz ibn Hajar mu ngi tudd lii ci bi muy sharh xadis bi jayyid jëli ci Abu Bakr ni la imaam at-Tirmidhi doon wax ne solo na xadis bu mel nii radiyallahu anhu mu ne boobu da cee yokk ne la'ana Allahu man fa'ala hadha isa idha salla ahadukum sayfahu fa arada an an yunawilahu axaahu falyaghmilhu thumma yunawilahu iyyah waaw nee na yeneen saa sam da cee dolli ne yàlla rëbb na képp ku def lii mooy jël jaas yi di ko jox sa moroom wala loo xam ne day tranchant di gama di gaañaate di ko jéemale jëmale sa bokk julli di ko jox même bu dee da koy jox mu lay jox loolu xattaa loolu xam nga kooku jébluwu ci lu ñaaw mu ne yàlla rëbb na ki def lool bu kenn ci yéen ah génneetee jaaseem ah fa araada bëgg ko an yunaawilahu axaahu bëgg koo jox ki nga xamante ne nii mooy mbokku jullitam na ko def ci mbaram ba pare summa ginnaaw gi yunaawilahu mu daal di koy door a jox iyaahu voilà kon nag mu ngi noonu waaw kon loolu lu ama am solo la waaw te lii mooy ak di mën na laa dal wala waa ji faqastalu bi ñu ko koy jox affaire bi jam ko nag mu dem laa bi na ci change léegi nag nga am problème bu rëy boo xam ne yow même bu dee ay mbokkam xam nañ da nga doon fa toppuñ la laajuñ la diyaat yooyu yow sa conscience mooy mooy yow sa dund yàqu na ah, mooy dalay travailler à vie li des sa dund yépp tout le temps image ki nga rey te teyoo ko de day ñëw sa bopp même bu dee mbokk yi nee nañ ñoom yow loolu xam nañ ne kii woo ko voilà mais malgré loolu lu ñu dalal dalal sa xel dara diñ ko di nga ko rëccu voilà wal iyaadu billah te loolu mooy jëf jooju nga def rek loolu man nga cee am sa alkande moo tax mu ne fa innahu la yadri la'alla shaytaana yanza'u fi yadihi fa yaqa'a fi hufratin min an-naar kon xadiis bi mu ngi noonu waaw waaw léegi lii comme liñ la wax sànq mooy yemul rekk ci yi ñu xam yi ñu miin jaas yi ñu tudd ci kii bi xadiis yi mbar euh, jaas yi flèche nabl mooy flèche yi saxmu yi mooy euh, euh, xeej yi waaye sayfu mooy jaas yi waaye xataa pistolet ak yooyu yëpp ci la waaw xataa nga jël dàll ab coquette boo xamante ne nii daa niroog pistolet waaw daa niroog pistolet nga ne ko nii jëmale ko waa ji waa tiit ci lëndëm ji foog ne ab pistolet la loolu rek daa xaram nit ki di ko def loolu dafa xaram nit ki di ko def waaw ab jullitam moo xam day dëgg wala day xo waaw léegi nag nga ne bon attends mais man bu dee ne daa am ñoo xam ne dañu maa bëgg agressé fekk man pël laa boo xam ne baw ma saa bopp <laughs> waaw pol laa boo xam ne <laughs> bawuma saa bopp saa jaasi soriwuma <laughs> liñ nee nii rek ma daal di koy génn rek gaa yi kii kay waaw loolu nag ah déet loolu kay xam nga ne bokku ci ah. <laughs> boobu yore saa saam dana la man xuti la mooy bi waa ji ñëwee ne bon yore saa mais imaginer waa joo xam ne daa ñëw bëgg a jël sama alal mu ne ko bu ko jox mu ne ko bu ko jox mu ne ko may léegi bu xeex ak man mu ne nga xeex ak moom mu ne léegi bu ma rayee mu ne la bu la bu rayee moom moom moom moom yow nga dem àjjana mu ne man bu ma ko rayee nag mu ne moom mu dem safara voilà xam nga ne loolu bokkul lii mooy kuy fo wala kuy menacer waate kuy fo wala koo xam ne day ñëw di menacer waate wala kuy ñëw di attenter à la vie des des uns et des autres ci loo xam ne teguwul dara mais bu dee da ngay sa bopp mais booy défendre sa bopp sa loxoy kese ngay défendre ñoo xam ne ay ay bandi aw boo yoree pistolet tiire ci kaw tël gaa yi ñaxli loolu kay ngay def waaw looy def neneen non loolu bokkul ak lii ah voilà booy défendre sa bopp wala ci toolu xare wala yu mel noonu noonu ngay def ah waaw te tamit dañ ciy jànge ne mooy mën nañu yor jaasi eh, ci eh, jàkka waaye à condition arme mais à condition lépp loo xam ne man na indi incident nga moytandu ko waaw waaw moo tax waaw nga Hajjaj moo yéeme mi waaw moo ko faat Hajjaj daa daa daa def benn benn mus mus lu quoi <laughs> Hajjaj mu ko bëggee faat <laughs> benn ci al ci soldat yi la wax mu def mu def kii jaasi joo xam ne dañ koo posone quoi ci kaawa gi ñu yor seeni armée quoi waaw <laughs> léegi fexe mu jam ko Ibnu Umar ci comme si euh, tayu ko mu dóor ko mu jam ko ko noonu après nag affaire bi kii léegi bi mu feebaree noonu mu xam ne day gaañu mu ñëw naan ko mu koy seet si naan ko kan moo la def lii mu ne ko ki ma ko def mooy ki fiy dugal ay armes ci biir kaaba gi alors que ñu tere ko ne ko yow mii la waaw ba pare yaa ko def ba pare ñëw naan di dang dang dang may seet yow yàlla mooy sama seede mooy sama moo mooy régler yow waaw waaw walla <laughs> <laughs> jaaj moom <laughs> looloo gën a néew parce que li mu defoon mooy bi mu bi mu bi mu pointé catapulte yi ci kaaba gi bombardé kaaba gi foofu Ibn Omar mer ci loolu nag am lu mu ci wax bi mooy bi muy jéema a faat Ibn Zeyna Ibn Zubayr rek tam faatoot ko sax léegi nag loolu Seydina Ibn Omar wax ko ci wax yu tàng sawaay nag mer xam nga daa gouverneur bu réew la woon da bare yaradi ko da bare mën a rayaate <laughs> léegi nag mu def benn genre façon boobu quoi ngir après nag comme si moom du ci dara mooy yenn dirigeants yi nga xam ne dañuy rey dañuy rey seenu ennemi par les agents secrets ba pare ñëw ba ñu nekkee hôpital ñu ñëw seet si leen ñu naan même le président a rendu visite à son opposant pour montrer que ne voilà mu jël li nga xam ne mooy parole bi <laughs> après bon on est euh, on est désolé de ce qui a on va mener l'enquête les services de nangam alors que moom fi mu fam moo joxe ndigal li <laughs> waaw am na dañ lay rey ba pare daal naan dañ la jéem a tàggee ka <laughs> waaw di deer di pour pour wan gaay ci biti ne moom ñoom duñ ci dara waaw waaw loolu lu garaaw la quoi waaw moo tax jàkka yi dañ koo war a ak fi nit ñi daje moo tax mu bi ci sa xadiisu Abu Musa al-Ash'ari bi radiyallahu anhu mu ne ak ci seen suñu jàkka yi ak suñu suñu marché yi mooy fépp xam nit ñi dañ fiy bare armée yi waruñ fa nekk di tambaabaloo ko taxawaalu lu dul précaution yu leer lañ ciy jël yoo xam ne du gaañ kenn waaw fépp fu nit ñi bari ah alhamdulilah loolu moo war a dox moo tax dëkk yi gën a wóore mooy dëkk yëpp arme dëkk yi gën a ci suuf suuf si mooy dëkk yi nga xam ne nit ku nekk mën nga am arme imagine léegi temps ay jaasi nga doon yor xam nga jaasi boo ci dóoree kenn bala ngaa rey ñu bari mais ngay imaginer gaa ay mitrailleur la ñuy yor waaw bu dee États-Unis nga mën a jënd arsenal yow kese arsenal d'armes moo tax gis nga waa ji ca kaw hôtel ba tiim gaa yi ci suuf sawaay dafa roose ba doyal gaa yi jékki dégg tël tël tël ñépp daal ñoo gaa yi di wadd ci suuf ñii tëdd ñu naan mais fu mbir yu jóge gis bal yi di naaw ci lëndëm gi jóge ca kaw étage u hôtel ba ndeke waay waay yow arsenalu arme la fa yóbbu bi muy ñëw gars après caméra bi ñu wanee bi mu fiy ñëw di louer chambre boobu ndekete c'était pour faire un carnage la def si woon ngan ni yu diis la indi ndekkee lépp ay arme la ko def waaw teg affaire yi pointé affaire yi ci mbooloo mi ci suuf nga xam ne hôtel bi da ko tiim gars yi balaa balaa yaatu waaw mu chargé te yooyu da ngay charger boo charger soxlawul nga nekk fa di dóor automatique la moom mooy dóoral boppam affaire bi naan rëtëtëtëtëtët bu demee ba jeex mu chargé wax affaire bi rëtëtëtëtëtët keroog daa da comme ni koy kii États-Unis rek tout le temps ay tueries tous les am na statistique bu gars yi doon jox xaw ma da combien de minutes xaw ma combien de kii bu nekk rey nañ kenn États-Unis ak ay façon yenn dëkk yi nga xam ne ñoo ëpp armée yi circulé ñoo gën a wóoradi. te ñooñu mooy euh, euh, euh, parce que ki mën a ñëw di di di di moytandiku di di protéger arme bi ba du ci gaañ nit kooku il faut waru la nekk n'importe qui kooku bu amul ngëm yàlla mu ci ak probité bu taxaw même bu gëmul dara kooku day kii buy am problème ne man duma dee man kese ah oh je vais partir mais je ne vais pas partir seul ce qu'il fait day dugg ci benn lycée roose gars yi comme ni mu rek ay Columbine ak yëpp ah aux États-Unis ak feneen day dugg roose gaa yi roose professeurs yi gaa yi ñëw mu rey boppam ñu yeex acca parce que armes yi circuler noonu loolu nag la l'islam di tere lu dul ci ñoo xam ne buñ ko yore fexe leen ba lépp lu ciy gaañe bu ci jëm borom xam-xam yi nag ne boobu la ñuy tëj dañ ko naroon a fàtte mooy eh, laa yushiru ak laa yushir ahadukum ilaa axiihi bis silah ñoom Imaam An-Nawawi eh, eh, loolu c'est que ce frère kese ah zimmi bi comme citoyen bi nekk yéeféer ci biir jullit yi dëkku jullit bi amoo droit di ko di ko tiitale ah. bi sànq wala père bi wala monastère waa ci monastère bi waa jàngu bi amoo droit wala wala lool ñu di ko tiitale ah waaw waaw naan ko eh. non loolu day loolu dafa waaw loolu fii li gën a dëgër mooy ne lii amul mafhum mais bu dee ci toolu xare loolu beneen affaire la parce que ñii dañ leen a jàmbal ah en plus moo tax yoneen saa salaam ne man qatala mu'ahadan lam yarih ra'ihatal janna hadis juif boo xamante ne ci biir réewu jullit mi la nekk ñu nga xam ne dafa comme bu doon tey dañ naan mu nekk citoyen waaw parce que amul benn réewu jullit boo xam ne ñépp ay jullit lañ ah non loolu amul ah. am na chrétien am na juif am na ñeneen. Medina gi yoneen saa san dëkkoon ñeneen a nga fa woon yahud yaa nga fa woon animiste yaa nga fa woon xanaa yoneen saa san bi muy génn àddina mbubb ko ngam bi muy xarejee benn yahud la ko tayle ngir mu jox ko dund mu lebal ko dund yoneen saa san génn na àddina mbubb mu mu ngi ci waaja yahud bi kooku fan la dëkkoon fu dëkkoon Tel Aviv <laughs> Tel Aviv waaye yow kon <laughs> mooy <laughs> dëgg la après dañ leen a tere ñu nekk Makka ak Medina mooy euh, mais mooy mais réew mi lañ la wax loolu par exemple ñu nga xam ne ay citoyen lañ wala même bu du bu du citoyen mais lañ ko jox visa bu ñëw fi ci dëkk bi réewum jullit yow amoo droit en tant que jullit di tiital ko yooyu saa sam nee na boo ko rayee yow xetu àjjana du la xeeñ ku fi rey ku mel noonu xetu ajjana moo la dul xeeñ imagine nga yow waxu ko yow kii ab yéeféer la rey ab yéeféer la rey loo xam ne du temps de guerre ku ñu jàmmal yonen saa sam ne ko xetu ajjana du ko du ko du ko xeeñ waaw lan ngay xalaat ni ñu fowantel ñépp kal fayda rey jullit nii quoi di reyante seen biir ay bomb ay kii pour de rien waaw léegi kook lan lañ koy wax moom waliyasu billah kon nag ci kaw noonu lañu jeexal suñu chapitre bi bii di ñëw ba léegi ci kitaabul umuur almanhiyi anha ñu gis beneen mbir boo xam ne euh, ci bunt bi insha allahu taala wallahu taala alam wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in subhaana rabbika rabbil izzati amma yasifuun wasalaamun ala almursalin walhamdulillahi rabbil alamin